kon alimamu alxafidu an-Nawawi rahimahu allahu taala muy indi xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis mille quatre cent soixante-dix-huit mu ne wa an ibni Umar radiyallahu taala anhuma annahu qaala kaana min du'aa'i rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni a'uudu bika min zawaali ni'matik wa tahawwuli 'aafiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jamii'i sakhatik rawaahu muslim rahimahu allahu ta'aala kon al imaamu hmm, al xaafidu an-Nawawiyu di indi xadiis bi hmm. mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala kaana mu ne mu ne nee na kaana nekkoon na min du'aa'i ci ñaanu yonent bi alayhi salaatu rasuulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bokkoon na ci ay ñaanam ñaan gi bokkoon na ci ay ñaanam ñaan gi allahumma eesa borom allahumma eesa borom inni man a'uudu bika maa ngi ñaan nga musal ma min zawali ni'matik mooy toxu deñu li nga xam ne mooy sa xéewal yi nga xam ne moo nga dott ci man wa taxawuli waaye ak toxuwoog aafiyatika aafiya gi ma may ba ma lay jaamu ci jàmm ay woy borom bi yàlla na bu loolu toxu daal di fiy jóge wa fujaati dañuy wax fujaa comme l'imam an-Nawawi wax ne wa fujaa mu ne ñaari luxa moo am am na fujaa am na fajaa fajaa boo fajaa mooy bi fathil faa'i wa iskanil jiim mooy fa jiim bi ñu sukkoon ko faj maqsuur ala wazni darba comme faj a mu ne wa fujaa comme niñ ko jàngi sànq mu ne bi dammil faa'i wa fathil jiim wal madd lughatan wa hiya al baghta ne mu ne ñaari làkk la te loolu leen na rek lay tekki mooy li nga xamante ne mooy ak mbetteel wa fujaati ak mbetteelu niqmatika sa mbugal boo xam ne moom ngay teg nit ki bu defee dara nga xam ne doonu ko woon xaare wa jami'i sakhatik waaw ak mbooleem sa sam sañ waaw wa jami'a sakhatik ak lépp mbooleem li nga xamante ne ni sam sañ la maa ngi ñaan nga musal ma ci kon mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul xusayn rahimahullah léegi laaj bu njëkk mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet waaw uh, abu daawuda daal dina koy solo mu ngi ci kitaabu salaa baabun fi isti'aada ñoom moom koy moo ko ci solo woon al muslim rahimahullah di mbokku taalibeem mu ne moom kitaabu riqaaq baabu aksari ahlil janna alfuqaraa mu ne haddasanaa Ubaydillah ibn Abdilkarim Abu Zur'a mu ne nettal nañ ñu Ubaydillah ibn Abdilkarim Abu Zur'a di Ubaydillah ibn Abdilkarim ibn Yazid ibn Farrukh al-Qurashi al-Makhzumi Abu Zur'a ar-Razi al-Hafiz mawla Ayyash ibn Mutarrif ibn Ayyash Euh, rahimahullah gane àddina la deux cent génn àddina la deux cent soixante-quatre rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana ibnu Bukayr mu ne kii nekk moo ibnu Bukayr di Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlaahum ash-Shaami Abu Zakariya al-Misri gane àddina cent cinquante-cinq génn àddina deux cent trente et un rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani Yaqub ibnu Abdirrahmaan mu ne ki ma nettali man dong moo Yaqub ibnu Abdirrahmaan di Yaqub ibnu Abdirrahmaan ibnu Muhammad

ibn abi ayyash al-qurashi al-asadi abu muhammad al-madani nga xam ne di sëriñ waa kutubu sit kutubu kutubu ah, ahlu siyar wal maghazi bokkoon ci seen kilifa yi génn àddina la cent quarante et un rahmatullahi alayhi an abdillah ibn dinar mu jëloon ko abdallah ibn dinar al-qurashi al-adawi abu abdirrahman al-madani rahimahullahu ta'ala génn àddina cent vingt-sept rahmatullahi alayhi an abdillah ibni omara moo ko jëlee ci abdillah ibni omar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza ibn Rayah ibn abdillah Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki rahimahullahu ta'ala génn àddina la dañ ci wute 73 ñi ne 74 radiyallahu anhuma annahu qala kana min du'a'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni a'udhu bika min zawali min zawali ni'matik وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك voilà i mi ni wallahu taala alam nii la ko al imaamu daal di indee léegi kon hadis bi nii euh, yenent waaye sa sàmm bokk ci lëkkaale mag suñu bunt bi dox ngëneelu ñaan mooy ngëneelu ñaan yi nii nga xamante ne nii yonent bi saa saam da ciy muslu ci ay mbir waaw Abdullah boo seetloo bi mu jóge woon it noonu la a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam bii nag mooy loo xamante ne mooy maa ngi yàlla yàlla nga musal ma nag ci eh, xéewal yi nga ma defal muy toxu waaw te borom bi waxoon na inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin ha ah? hatta yughayyiru ma bi anfusihim borom bi de du soppi la ne woon fa ay nit fekk ñoom soppiwul na ne fa ñoom xam nga loolu mooy tamit seen xéewal yam leen defal bu dee soppiwuñu waaw ndax la in shakartum la azidannakum waaw waaw bu ngeen eh, santoon bu ngeen sante waat naa ne dinaa leen dolli waaw waat naa dinaa leen dolli te nit ki comme tamit lii nga xam ne moom la alquran wax walaw anna qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun mu ne walaw anna ahlal qura bu doon ne gis nga waaye gox yi way dëkk yi amanu dañoo gëm wattaqaw ñu teet seen borom di ko sóoraale ci lépp rawatina di sàmm ndigale di sori tereem yi kononte kon waat naa ne la fatahna alayhim barakatin minas sama kononte kon dinañu wàcce ci seen kaw ci ay barke yu tukkee ci asamaan wal ard muy xéewalu asamaan taw yi ci xéewal jaawal ard ak gàncax yi nga xam ne moom mooy génn bu taw yi di wàcc ak ak bi ni muy bëree walakin waaye nag li am malheureusement kaddabu dañoo weddi seen borom fa axadnaahum ñu jàppaleen bi maa kaanu yaksibun te la nga xam ne moom lañ doon jëf ci lu yées ak lu bon waaw kon borom bi bu la defalee yooyee kon daa am na lu tax lu lu lu koy fay dindi soit mu bàyyi la noonu te lool moo gën a garaw mooy nga nekk ci mooy yàlla ba pare borom bi mel ni say mbir day gën a dox waaw waaw mel ni mbir yi ah sawaay de sawaay daa mel ni malgré yu bon yi muy def daa mel ni mbir yi day gën a dox quoi ay affaire am ah léegi nag lool waa ji bu dee ab dof la ah <laughs> day jàpp ne moom loolu day wane ne moom li mu nekk moo baax waaw waaw loolu nag ak tànnasu la waaw koo xamante ne boroom bi mooy yow bëggul la dara lu dul dalaa bëgg jàpp loxo ci poos daal di lay mbugal waaw loolu kese la. moo tax Seydina Muusa xam nga doon na ko wax li nga xam ne mooy Firawna looloo ko daloon mu jàpp ne loolooy wane ne moo nekk ci dëgg ba Seydina Muusa naan eh, suñu borom bi ñu ko nettali na wa qaala Muusa rabbana innaka atayta Firawna wa mala'ahu zinatan wa amwala zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-'adhab al-alim waaw mu ne waqaala Muusa yonent ba nga xam ne mooy Seydina Muusa alayhi salaam nee na mu ne rabbana eh asa borom innaka dëgg-dëgg yow aatayta Firawna yow de gis nañ ne jox na nga waa ji nga xam ne lañ naan Firawna muy Firawna mu yées mi wa malaawu ak ak gàngooram gi ñi koy jàppale zinatan taar taar tóor tóor wa amwaalan ak alal fil xayaati dunya ci àddina gu doy di gii da gaaw a jeex ñoom daal mel na li li leen defal rabbana li yudillu an sabilik ñoom daal dañ koy utiliser mel ni daal da nga leen koo defal ngir ñuy sànk nit ñi ci sa yoon wi di l'islam di jaamu la wéetal la te bàyyi di noggatu way ñun yàlla yi kon nag borom bi rabbana tumis ala amwalihim borom bi maa ngi ñaan nga far ñu ngi lay ñaan nga far seen alal yi wasdud ala qulubihim nga taral li nga xam ne mooy ci seen xol yi fala yu'minu kaste ko ndax ñii duñu gëm hatta lu dul yarawul azab al alim lu dul ñu gis mbugal mu taral lii mooy problème ki nekk ci xéewal joo xamante ne boroom bi ci waarute mu seetaan la parce que day jàpp ne moom en lii day tax ne xam nga liu dillu an sabili ñoom dañuy jàpp ne lii nii <laughs> dara seen góoralal loolu sax day wane ne yàlla amul parce que ñi ko gëm ñoo gën a ñàkk alors que ñun ñi nga xam ne gëmuñu ko voilà ñoo ëpp alal lu ñu neex ñooy dox waaye ñu ne dañ koo gëm sax ñoo am droit de vie et de mort ci ñoom di rey di jàpp di prisonnier di liggéeyloo ñu ñu neex ci ñoom alors que ñoom ñu naan yàlla yàlla yàlla ah c'est l'arme des faibles la yàlla wal iyaadu billah ñooñu ñooy kuffaar yu mag yi kon xéewalu yàlla bu dee way ngëm yàlla la Ah, mooy am na lu xew parce que boroom bi moom nee na du soppi lu nekk ci ay nit lu dul ah, ma ah, ñoom ñu soppi la nga xam ne mooy la ne sa ñoom waaw ak aaya biñ la wax cinq walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas sama kon loolu mooy bu dee da gën te ragal yàlla borom bi defal la yooyu ah boo dévier borom bi téye ko parce que bàkkaar day am conséquence comme niñ la doon wax sànq xalis bi ñu jóge waaw man na tax yàlla mere waa gox boobee téye tawam waaw man na ko def loolu waaw loolu nag en général soit muy mbugal mu mag ne war a ñëw wala da leen a bëgg ngir ñu dellu ci moom waaw sinon da leen di bàyyi noonu seen réew yi gën a baax réew jullit yi gën a naat gën di taw daanaka ñoom xamuñu luy bekkoor lépp di dox comme na mi ñu wax sànk loolu dal leen bu ko defee ñuy gën a sànku nag moo tax dañuy gën a ràngate ko saa bu ñu xëyee nga naan seen monte gi fii lay yem ñuy gën a dugal ay lois yu gën a yées rek waaw dépravation des mœurs yeeg yooyu ñu ciy gën a dem gaa yi nag naan ah yooyu ku ko mas a def loolu mbugal sàngam gaa yi def ko ma ne ay ay ay ati ati at seen dëkk bay gën a dox gaa yi na ah lii de yéen na léeg-léeg yéen xamoo alxuraan sanastadrijuhum min haythu laa ya'lamuun da ngaa xam borom bi fu mu xam ah dinaa leen jay bàyyi leen noonu ci foo xam ne ñoom yëguñu xamuñu tinuñu li xew waaw wa umli lahum ma leen di ndànk rek di leen xaar di leen yokkal tuuti seenu dund ngeen jàpp leen loxo ca poos ba bés bi ma leen di jàpp dinañ xam ne kay di matin kon allahumma e sa borom inni man rasulullah sallallahu alayhi la a'udhu bika maa ngi ñaan nga musal ma min zawali ni'matik li nga xamante ne nii mooy toxuk sa sa xéewal voilà sa xéewal yi ngay xéewale xéewalu xam-xam bon moom moo gën a tee garaw bu la yàlla rékkee ak ngëm waaye tamit zawalu toxu ni'matik xam nga leen saasam gisoon nañ xadiis bi naan ni'mataani maghbunun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal faragh waaw alhamdulillah yonent bi alei saatu salaam ne ni'mataani ñaari xéewal a ngi nii waaw maghbunun daal dina ciy perta utiliser wu ko bon escient waaw kasiirun min an-naas ci nit ñi as-sihhatu hadith quatre-vingt-dix-sept lañ ko gisoon ci Riyad bi sawaay fàttalakul baabul mujaahada waaw mooy as-sihha xéewal la mooy la santé la bonne santé wal faraax ak am jot allahu akbar waaw ay xéewal la yu yàlla def defal jaam bi yoreen saa salaam ne ñu gis ne ëpp ci nit ñi dañ cee perte mooy en fait bi dalee na jox li nga xamante ne nii mooy lu ñu mën a ame seen àddina ak seen alaaxira am li féete lépp kaw mooy seen boroom waaw waaye defuñu ko defuñu ko utiliser wuñu ko seen santé bi passé wuñ ko ci jaamu yàlla sant yàlla wëkkëru ci yàlla dellu ci yàlla déedéet defuñ ci lool waaw defuñu ci lool waaye wal faraa ak jot bi ñu am jot bi ñu am waroon na ko passé ci sant yàlla ah sikkar yàlla waaye ut lu leen xam-xam boo xam ne daa nekk farata ci ñoom ñu xam ko seen pratique quotidienne yu ñu war a xam defuñu ko ñuy permettre seen bopp di seetaan ay yëgadi maanak yooyu ak tambaambaloo ko taxawaal ak toog waaye man de am naa jot noonu la ñuy passé seen dund yi waaw waaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la boroom la yi doon wax ñi nga xam ne ñoo passé seen dund ci loo xam ne nekkul ci jaamu jaamu yàlla waaw fi xayri taatillah wal iyaadu billah waaw woonaa seen seenu perte ak seen bari jooy yawmal qiyaam moom la la boroom masaalik doon wax naan te topp te solo nañ wax nañu ne li ëpp li nga xam ne mooy waa safara seen jooy yi ëllëg li ko waral mooy ci tasawuf lu jóge mooy sawfa sawfa dinaa def dinaa def ndax am nañu temps quoi waaw kon kéewal yooyu ah yàlla yàlla na bul def mu tox parce que buy doxu nit ki du ko yëg sax gis nga nit ki fi muy nekk ndaw ba fi muy jékk rek nekk màgget bu dee yàlla may na ko bu dund waaye fi muy nekk ndaw ba dee di ko fauché bu maywul du ci bàyyi xel waaw bu ko utiliser fi mu ko war a utiliser rëccu du dese dara dul ay bëtam yu mën a bënn nag di jooy wal iyaadu billah wal faraax am temps jot jot bi la yàlla jox xéewal bu rëy la aka yaa ko mënoon a exploiter waaw ah, ci loo xam ne ah waalam anna kulla nafasin min abdi jawharatun nafisatun laa tanjali yumkinu an tastariya al kanza biha laa yatanaha xayruha fantabiha <laughs> lu mel noonu la boroom abul mahamidi ash-shaykh Euh, Serigne Touba radiyallahu anhu doon wax ash-Shaykh Ahmadul Xadim alayhi ridwanul baqil qadim nit ki daa war a xam këre nokkeem bu nekk gànjar gànjaru la boo xam ne mën na ciy jënd ay trésor yu dul jeex waaw lu lu lu cher la loo xam ne ay yiwam du jeex kon nag yeewule waaye malheureusement ñu bari yeewuñ te xamuñ ne yooyu la leen yàlla di laaj ëllëg an shababika sag ndaw foo ko jeexale waaw lan nga passé sag ndaw wa an umurik fiima abla sa dund bi ci lan nga ko rappelé sa ndaw te ndaw ci dund la bokk ndax am solo kon nag allahumma esa borom inni man rasulullah sallallahu alayhi wa di ñu ko jàngale jàngalaale ndax mooy al muallimul a'zam jàngalekat bi gën a mag te moom la borom bi royloo ngir ñuy roy kaddu yi di ko jël di ko ñaan maa ngi lay ñaan di muslu min zawali ni'matik ci toxuk sa xéewal waaw waaye xéewal yi la borom bi jox may la nga mën a nekk jàmm jàmm am na ñoo xam ne xamuñu loolu xamuñu xéewalu jàmm dañoo fuuy <laughs> dañoo fuuy dañoo dund fekk dëkk bi lépp di jàmm jàmm am alentour yi lu ñu bëgg am wala dund gi neex ñu fuuy façon yu mel noonu ñoo gën a mën a yëkkati fitna parce que xamuñu fitna fii mu ne gaa yi gën a belliqueux bokkul ak gaa yi fekkoon guerre mondiale yi. gis ngeen ñu fekkoon première seconde guerre mondiale yooyu ndax ñoo ñoo fi des guerre mondiale moom daanaka gaa yi faatu nañu voilà léegi gis nga ñooñu. wala sax ñi dina manik tuuti rek booy waxtaan ak ñoom dañ naan la ñoo gone yi xamuñ keroog rek am na benn maire tubaab moo ko doon wax <laughs> maire bi moom moom moom non vraiment on dans l'opulence totale ñun <laughs> parce que mu naan y'a quelques années rek xam nga mag la quoi maire bi da koy gis xam ne kii boo mayul ay années trente yooyu côté yooyu laa ko la ma jox quoi la la juddu <laughs> miir mi naan léegi nit l'électricité l'eau potable yooyu moom yooyu la doon loolu la doon fii quoi di ko reconnaître que ni yooyu ñun duñ ci sax bàyyi mu ne moom ñu bari fii léegi yooyu bàyyi ñu ci xel alors que mais il y a quelques années mais c'était pas donné hein mais maintenant je vois les jeunes yooyu yëpp faale suñu affaire ma ne ko parce que xamuñu leneen xam nga ma ne ko ki man a wax lool mooy ki man a wax yow li ngay wax mooy daa mën a comparer wala mu gis leneen même bu dee ko ko feneen. mais ki tëju fii rek la France natale nekk fii walla fuuy mooy de mu mu kaas walla pourquoi nangam smartphone bi bu amee problème walla courant coupé sax mun de jàpp ne àddina tukki na waaw alors que maire bi naan ñun ay délestage rek ñun courant sax dañ ko dul woon am bay délest biñ ko tàmbalee am délestage yi mooy ay courant yi coupé ay heure lañ doon am <laughs> ma ko léegi de gars xamuñ yooyu waaw mooy gis nga yooyu noonu xam nga kooku moom consciente na sax jullit bi nag daa war a gin a conscience ci loolu yooyu yëpp ay xéewalu jàmm waaw nit ki nag balam koo xam jàmm jooju nag jaar ci suuf saa baar bu romb ko mu nekk ci fitna yoo xam ne bés bu nekk mu ngi xalaat mu ngi yà mu ngi ragal bomb dal ko wala mu dee wala ñu assassiné ko ci loo xam ne masu ko woon xalaat boobu lay xam ne yéeg man de ki xéewal dëgg lañ newoon gis na koog bu ko yàlla génnee ci lool ba réew mi nekkaat jàmm képp kuy wax mbiri xeex danaan hee teg leen mbir mi ci suuf <laughs> parce que xam ne xéewal googu waaye ñaata ñoo ci sant seen boroom waaw ak summa la tusaluna yawma idin anin na'im ëllëg tamit dinañ leen laaj ci xéewalu yàlla yim leen defaloon ci kaw suuf kon allahumma ay waay suñu borom li ngay dunde subsistance bi la yàlla jox yàlla na bu ko yàlla toxal waaw amoon dundu gu neex manoon a subvenir à tes di dimbaliwaate sax yàlla dindi lépp yàlla yàlla bul ñu defal lool waaw allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli aafiyatik aafiya gi ñu may ba ñu man lay jaamu ci d ci jàmm nga tawfiqal ñu ñu lay jaamu te amul benn rëq-rëq bu jugg ci suñu njaamu gi ñu lay jaamu lu dul toote suñu bakkan ak yooyu waaye du dañ ma ko tere ne doo ko fi defeek nangam ak nangam ak yooyu ah borom bi yal na nga ñu daldi ñu ngi lay musal ci loolu daldi toxu daldi ne mëy ne mes ne menteñ waaw loolu moom borom bi hmm, ñu ngi la koy ñaan waaw allahu akbar <laughs> waaw allahu akbar ah <laughs> allah non lu yéemee ngoog lu yéemee yéemee yéemee yéemee waaw wa tahawul aafiyatik ñu ngi lay ñaan loolu bañ a taxu de aafiya googu yal na bu mu nekk loo xam ne day aafiyewu day day day day taxu waaw waaw nga xam ne li ñu jàmmaloon suñu dégg suñu bët yi suñu gis yi suñu suñu cër yi ak lépp di nekk ci li nga xamante ni mooy di dellu ci yow loolu lépp daal di deñ waaw waaw nga xam ne afiya gi la yàlla mayoon jàmmal la premièrement sa côté santé daal di dem nga dëkk ci hôpitaux yi yàlla teg la feebar yoo xam ne manoo koo faj ñu war lay ketal fu nekk nangam ak nangam yàlla borom bi ñu ngi lay ñaan loolu bañ a loolu bañ ñoo dal waaw waaye it ba ñu defalee comme wax sànq. lu ñu mën a yore suñu koom suñu koomu bopp man laa cee jaamu mu daal di naax saay yal na bum dem yal na suñu koom bu ko ak ñàkk daal di toxu daal di euh, nekk xalifaam waaw kon nag loolu lu am solo la ak jaamu giñ lay jaamu mu ne wa fujaati niqmatik waaye ñu ngi lay ñaan li nga xam ne mooy euh, euh, mooy mbetteeluk mbetteeluk li nga xam ne mooy sa mbugal waaw parce que xam nga mbugal euh, bu dee day ñëw par ndànk-ndànk loolu nit ki da xaw a prévenir affaire bi mais loo xam ne yaakaaru ko woon li borom bi naan <laughs> wana sanastadrijuhum min haythu laa ya'lamuun dinaa leen jay mbir di neex hein di neex di neex ci ñoom ba foo xam ne yaakaaruñu ko woon waaw yaakaaruñu ko mbir mi da di bett moo dañuy buus bee waaw waaw dañuy buus bee ñoom daal dañ naa waay yow lii lii lii nan la fi mën a deme quoi nan la li ñu lii mën a dale quoi non non non fuu comme nam dalaloon gaa yi fi jiitu woon qad makara alladhina min qablihim fa ata allahu bunyaanahum min alqawaacidi fa xarra alayhim as min fawqihim wa ataahum al min haythu laa yash'uruun borom bi ne doon na fi tëral ay pexe yu yées ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci mbon yéen waa Quraysh xam nga ñenn ñu lu leen borom bi mbugalale fa ataahum allahu fa ata allahu bunyaanahum borom bi dikke seen seen cosaani dëkkuwaay ya dalee na istasalahum mooy dalee na seen dàq ya la leen mooy ca seen fondation dëkk yi ak lañ jàppoon ne mooy seen kenooy mbir moom la yàlla dijjati fa xarra yi as-saqf gis nga kër yañ dëkkewul ak yooyu tremblement de terre yoo xam ne dañoo buday dañoo mabb seen kaw min yi ci seen kaw ñu mujj la ñu tabaxoon moo mujj nekk seeni bàmmeel moo këpp ci seen kaw wa ataahumul adaabu bugal mi dikkal leen min haythu la yash'urun foo xamante ne ñoom yaakaaruñu ko woon kon nag loolu la waaw te moo daloon ñaafi yéeferu yahuud ya yam doon wax ci suuratul hashr huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwali alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min allah fa ataahum allah min haythu lam yahtasibu borom bi dikkal leen foo xam ne yaakaaruñu ko woon mbugal yooyu mooy li gën a tar waaw waaw mooy yi gën a tar yuy dal ab ab ab jàmm ndax yow en fait da nga ko doo da nga ko xaarewul woon waaw xaarewoo ko woon waaw moo tax gaa yi en général yaa xasrata lañu ala ma faratna fiha waaw qad xasira alladina kaddabu bi liqa'i illahi hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana qaalu ya xasratanaa ala maa farratnaa fiihaa wa hum yaxmiluuna awzaarahum ala zuhuurihim alaa saa'a maa yaziruun voilà te suuratul an'aam aaya 31 borom bi ne kuttus na pertana alladiina ñi nga xam ne kazzabu dañoo wedd bi liqaa'i llaah waaw bi liqaa'i llaah ci dajeek seen borom ne lool amul ayow di bombarder ñi leen ko wax di leen duma di xare ñoom di leen àtt ñàkkal ay loi yu leen di sonal saa su ne ne loolu amul ñu nekk ci noonu di dëkk ci noonu rek hatta ida jaatum saa baxta ba seen àpp ñoom bi leen yàlla àppal daal di leen dikkal ci mbetteel mu ngi wax wa fujaati niqmati ñooñu mbugalum yàlla moo leen bett waaw ñu nekk yaa xasratana ay waay waay waay woo nañu suñu grucc waay waaw ala ma faratna fiha li nga xam ne moom lañ gàttañ lu ci dund ji ñu yàlla joxoon wa hum te keroog bu ñuy faatu mbugal mi di leen dal yaxmiluuna aji yenu lañ awzaarahum seen diisu bàkkaar ala zuhurihim ca seen ndodd ya seen gannaaw yi ala saa waaw yé waay waay ñaaw na maa yaziruna li nga xam ne moom la ñu yenu ba diis gann waaw wal iyaazu mbir moomu waaw kon Euh, nañu def euh, euh, attention waaw loolu kon boroom bi day dette ay mbugalam te lool fu mu ko defee mooy ñooñu moom am nañu gàndum problème waaw moo tax yonent bi alayhi salaam di wax ne di ñu moytandikuloo li nga xamante ni nii mooy yooyu waaw kon nag ah kon loolu <laughs> ah, te moom la doon wax ca gaayele ci saar boobu ba léegi naan falawla in id jaahum basuna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasuu ma dhukkiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay' فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون suñu Boroom rahimahullah azza wa jalla mu ne mu ne laa fa lawlaa ba jaahum ba'suna tadarra'u waa yéeféer yii lan moo tee bu leen sama mbugal mi ma leen di dal di leen laal weñ so yi ma leen di teg yu ndaw yi bu leen dikkalee ñu daldi nekk ñoo xam ne dañuy torox lu ngir seen borom dañuy torox lu ngir seen borom tadarra'u voilà walakin au lieu ñu def ko ndax yooyu borom bi di leen teg yu ndaw mel ni da leen di euh, teg lenn ngir ñu dellu ci moom yu ndaw yi leen di dal ñu jekki am un petit tremblement de terre wala un petit euh, seen wàllu économie am benn crise ay yenn virus yu leen dal yenn feebar waaye ñu génnaat ci borom bi bàyyi di génnaat ci yooyu borom bi ne au lieu loolu bi mu leen dalee tadarra'u ñu dellu ci seen boroom daal di euh, euh, toroxlu ngir seen boroom jaamu ko waaye duñ ko def walakin waaye li xam ba des mooy coronavirus gaa yi xamul woon ay yi ñoroon wax lool naan tubaab yi bu ñu génnee ci lii dinañu dina xam naa dinañ ja dinañu xam ne yàllaa fi ne ma ne moo xa yàllaa fi ne xam yéen yéen xamu ngeen xamu ngeen xamu ngeen laa wax tadarraw walakin waaye lan lañ def qasat qulubuhum seen xol ya dafa wow wa zayyana lahum ash-shaytaanu maa kaanu ya'maluun seytaane daal di leen taaralal la nga xam ne moom lañ doon jëf ci yu bon yi ñu nekk saa su nañu jàpp nañooy lii mooy baax mooy la vraie civilisation moom lañu war a pass monde bi yëpp waaw pare ci de ay milliards tat ci ay bakkan waaw ci ay nit afama ci ay ay ay peuple waaw ngir lan seen caaxaan yooyu waaw seytaane leen ko taaral ñu jàpp ne moo gën a rafet lu ma sa jaar ci kaw suuf fala ma nasu ma zukkiru be bi nga xam ne ci la ñu bàyyi délaissé délibérément bàyyi ci ak tayef li nga xamante ne nii moom lañ leen doon fàttali muy aayaay yàlla yi waaw bi ñu ñëwee ba bàyyi ko complètement def lu leen neex benn borom bi da leen di bàyyi ñuy dem léegi kañ la loolu yàllaa ko xam fatahna alayhim abwaaba kulli shay waaw gis nga borom bi la nee dañuy bàyyi sama lépp ci tayef mu ubbi leen buntu lépp mu mel ni lu ñu laal muy or no économie bi ñu naan l'économie de notre pays n'a jamais n'a jamais été aussi florissante loo PIB PNB loo man di wax suñu économie pays l'autre nation n'a jamais eu économie tellement solide sur ses fondations sur ses fondements borom bi ne maa ko def maa leen koy defal waaw fatahna alayhim abwaaba kulli shay hatta ida farihu ba ni nga xam ne ci la ñuy bëgg bëgg xam ne daraay sant yàlla naw ci mooy yàlla sax la ñu bëgg waaw si la ñuy parade di di di di di gaarwaale yeneen réew yi deful lu ñoom waaw jàpp ne lii mooy wane c'est la voie yi doon wax naan boo moyee yàlla sa dund day metti waaw xoolal ñële ñii nga xam ne occidentaux yi nga xam ne gëmuñ dara ñu bari ci ñoom dañuy weddi yàlla di mooy yàlla xoola seen dëkk yi ni mel ñun jullit ñi nga xam ne mënuñoo defaru puso wal iyaazu billah waaw borom bi ne maa ubbi lépp ab waaba kulli shay mooy bunti mboolem xéewal yu bare bare bare bare waaw hatta ida farihu bima uutu ba ni nga xam ne moom lañuy ñuy dégg déggu mooy yàlla ci li nga xam ne moom lañ leen jox cay xéewal axadnaahum ci lañ naan leen ciix jàpp leen baxtatan ci mbetteel fa idaa hum mublisuun bu ko defee ñu nekk ñoo xam ne dañuy kutt waaw waaw bés bu leen borom bi jàppee ñu xam ne keroog la ñuy kuttus keroog la ñuy kuttus kon nag loolu euh, euh, euh, lu am am solo la waaw borom bi toroxal leen kon lii mooy yonent baay saa saam nag yooyu yëpp la ñaan giy dugal wa fujaati niqmati borom bi ñu ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbetteelu li nga xam ne mooy sa mbugal waaw ndax buy ñëw tatri ji yan waa di xaw a xaar da ba ah moom di xawoon naa miin sax mbiri du ko dal waaw waaye ngi ñëw mbir mi bett la ah loolu moo gën a tar waaw moo gën a tar moo gën a metti ca fa muy dal koo xam ne yaakaaroo ko <laughs> mu ne wa jamii saxatik maa ngi lay ñaan borom bi nga musal ma ci lépp loo xam ne day bijji day indi damay yóbbu ci li nga xamante ne mooy luy waral sa sànj sam kon xadiis bi am na solo waaw kon nag yàlla nañ ko boroom bi déggloo tañu jàpp ko bii di ñëw insha allahu taala ñu gis xadiis mille quatre cent soixante-dix-neuf bi xadiis Seydina Zayd ibn na euh, Zayd ibn al ansari bokkul ak al arqam saa bu ñuy di xadiisam daanama wax la ak ak ak ak ak ak ak ah, Saabit ibn Aqram bokkul Saabit ibn Aqram Zayd ibn Arqam ak al Arqam ibn Abil Arqam ñooñu kenn bokku ci waxoon naa la ko al Arqam ibn Abil Arqam moom ah, Maxzumi la Makk muhaajiruun la bokk alors que Zayd ibn Arqam moom kii la ci waa Lamsaar waaw te bokkul woon ci ñi gën a mage wallahu taala alam moom la ñuy gis inshaa allahu taala xaritam bi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin